Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyadu s-Salihin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabul xaamis wal xamsiin wa an Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa di'baani jaa'i'aani ursilaa fii ganamin bi afsada lahaa min hirsil mar'i 'alal maali wash-sharafi li-diinihi rawaahu at-Tirmidhiyyu rahimahullaahu wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu rahimahullahu taala mu ñuy ñëwal ci buntu bi ñu nekk ci garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn xadiis Seydina Abdallah ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu anhu bi ne jaa inna qaala rajulun linnabi sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah wallahi inni la uhibbuka banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis ci buntu bi di wax ci ngëneelu dëddu àddina tey ñaax ñu ciy néewal ak ngëneelu ñàkk hadith numéro quatre cent quatre-vingt-cinq ñeenti téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom mu ne wa Ka'b ibn Malik mu ne xadis bii mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tudd Kaab di doomi Maalik radiyallahu anhu gisoon nañ ko xadisam bu gudd ba ah, bokk na nga xam ne ñoo demuloon Tabuuk ah, radiyallahu anhu annahu qaala nee na tudd nañ ko fan yee sax bi mu naan <laughs> Imaam An-Nawawi naan kan moo leen ne eh, Badar ah, Badar amul beneen kii ku fekke Badar amul beneen maqaama wala beneen kii bu ko gën a kawe dañ naan la Kaab ibn Maalik bi ne woon na man fekke ma Badar waaye fekke naa Aqaba ah, ku ma ne woon nag kaa ñu weccoo ku fekke Badar kaa ñu weccoo nga fekke Badar ma fekke Aqaba te du ma fekke Badar ma bañ <laughs> waaw kon Seydina Kaab ibn Maalik radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala Rasulullah mu ne qaala wax na Rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa mu ne maa baani maa yutbaani nekkut ñaari xill eh, eh, eh, waaw ñaari lu <laughs> yoo xamante ne jaa'iaani yoo xam ne dañoo xiif lool sax ursilaa yoo xam ne boyal nañ leen lâché nañ leen boyal leen yónni leen fii xanamin ci ay jur <laughs> benn troupeau nga fekk benn troupeau nii ñaar nga gis ñaari lu ah yoo xam ne dañoo xiif waaw az-zibu nga xam ne dañoo xiif ñaar nga boyal leen sànni leen ci jur joojee ni ñu koy faagaagale bi afsada ginuñoo mën a yàq ñaari ñaari pill yooyee ginuñoo mën a yàq jur ja boo leen fël yan sànnee bàyyi leen ak jur ja laxaa ñeel jur ja min min xirsil mar'i ala al mal que xërug nit ki gi muy xër ci alal wa sharafi ak li nga xam ne mooy jaa mooy honneur waaw mooy bayre li diinihi ñoo gën a yées gis nga al xirsu ala al mal wa sharaf loolu la bëgg a wax loolu lay wax mooy xër gi nit kiy xër ci alal ak nekkam quoi ñu naan sawaay fii la toll walla son honneur ci société bi nii la walla moom borom dayo ak dayoom gis nga ñaari xër yooyu ci diineem ak dayoom ñoo gën a mën a ngir diineem que ñaari till yu xiif yoo sànni yónnu leen ci benn ay gàtt waaw mu ne bi rawaahu soloo na ko at yu al imam at-Tirmidhi rahimahullah mu wa qaala ba mu ko solowee la xasanun bu baax saxiix bu wér waaw léegi laaj bi mooy ana naka est ce que moom donga ko solo ñu ne leen déedéet al imaamu ahmadu solo na ko al imaamu ad-Daarimi rahimahullahu alayhi rahmatullah ala al-jamii al imaamu abu Iisa at-Tirmidi mu ngi koy indi ci abwaabu zuhdi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun hadiis 2376 2376 mu ne haddathana Suwayd ibn Nasr al-imam Tirmidhi rahimahullah mu ne haddathana nettali nañu Suwayd ibn Nasr di Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi Abul Fadl rahimahullahu ta'ala qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak mu nekk ñu net xabaare mooy Abdullah ibn al-Mubarak ibn Waddah al-Hanzali at-Tamimi mawlahum Abu Abdirrahman borom kitab az-Zuhd rahimahullahu ta'ala an Zakariya ibn Abi Zaida mu jëloon ko ci Zakariya ibn Abi Zaida Xaalid ibn Maymun ibn Fayruz Abu Yahya al-Kufi al-Qadi juge la woon rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibn Abdirrahman ibn Sa'd ibn Zurara moo ko jëlee ci Muhammad ibn Abdirrahman ibn Sa'd ibn Zurara al-Ansari al-Madani radiyallahu rahmatullah radiyallahu ta'ala an ali Sa'd ibn Zurara sahaaba la woon an ibni an ibn Malik moo ko jëlee doomu ki nga xam ne mooy Ka'b ibn Malik waaw eh, kan la nga ne la ah <laughs> ah loolu boroom xam-xam al imam al Hajar al Asqalani rahimahullahu taala dane eh, an ka an dafa wax ne Ibn Ka'b bii de Ibn Malik hmm, ñëw na foo xam ne dañ ne Abdurrahman la waaye am na foo xamante ne nii bi shakk Abdallah aw Abdurrahman mais comme que ñoom ñaar ñëpp a wér mooy ku mu ci doon baax na loolu garaawul waaw waaw <laughs> loolu mooy affaire bi xam nga loolu nuqta hadithiya gis nga bu dee yow ñaari sëriñ kese nga am muy ñaari sëriñ yoo xam ne ñëpp a nañ jël benn misaal ma ne monsieur X ñaari sëriñ kese la am imaamu Malik ibn Anas ak imaam Sufyaan ibn Uyayna ñu kese ñooy sëriñam léegi moom muy nettali ne am na kenn ci sama sëriñ ko ma nettali te moom mu wóor xadiis boobu baax na même bu ñu xamul ne waxul tur kan la lu tax parce que moom ñaari sëriñ la am te ñoom ñaar ñépp wér bu boobaa day wér te loolu moo daal fi que Abdourahman wala Abdallah di doomi Ka'b ibn Malik ñoom ñaar ñépp a wér kon hadith bi baax na même bu dee xamuñu kan la ci ñoom ñaar waaye waaye bu dee ne nag yow mbir mi du loolu sawaye ay sëriñ yu bari la yor te sëriñam yu bari yooyu am nañu wóor am nañu wóorul kooku bu ñëwee rek ne ndax lii mooy mubham wa mubhamun ma fihi ra'yun lam yusam mooy hadis boo xam ne ña nekk ca càllale bi koo xam ne kenn tudd waaw moom nga ne woon sama benn tànta nee na te yow nga am tànta yu bari ñeen ñi wóor nañu ñeen ñi wóoruñu ah bu boobaa boo nee am na sama benn tànta boo xam ne nee na sa wax jooju kenn du ko jàpp waaw waaw sama benn najaay nee te yow nga am najaay yu bari am nañu wóor am nañu wóorut kenn du jàpp sa wax jooju contrairement bu dee ne yow xam nañ ne ñetti najaay nga am ñoom ñépp wóor boo nee sama benn najaay nee na loolu garaawul parce que dañuy xam ne en tout cas l'essentiel liñ bëgg mooy na wax ji wóor nañ xam fu kan moo ko wax mais comme que fii ñu naan diw moo ko wax lu tax parce que xam nañ ne moom ñépp mu wóor waaw mais bu dee dañuy jële am na possible am nañu wóorul rek bu boobaa lan moo naan ñu du moom loolu probabilité la. boo xam ne man naa dugg ko ni moom la moo tax bu boobaa dañuy daaneel mbir mi fii nag comme que Abdurrahman ak Abdullah kenn la ci ñoom ñaar te ñoom ñaar ñëpp a wër ibna Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma hmm. al imam mu ne sax li feeñ mooy hein walladhi yadharu annahu Abdurrahman waaw li feeñ sax mooy hadith bii nii ibnu Ka'b bi Abdurrahman la mais l'essentiel mooy ñoom ñaar ñëpp wër kon al walillahi alhamdu wal minna kon mu ne kon Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zurara radiyallahu anil jami' mu jële an ibni an ibni Ka'b mu jële ci doomu Ka'b ibn Malik ni al-Ansari an abi mu jële ci baayam di Ka'b ibn Malik ibn abi Ka'b Amr ibn al-Qayn ibn Ka'b Salima al-Ansari salamiyu wala sulami de banu sulaym no ak ah, ah, salamiyu mooy mbokk ñoom Seydina Jaabir waa banu salima banu ah banu salima diyaarukum tuktab athaarukum diyaarukum tuktab athaarukum diyaarukum tuktab athaarukum yeneen yeneen saa saa waxoon <laughs> gisoon nañ <laughs> waa banu salima dañoo bëgg a toxu jóge comme fan dëkkoon daa sori jàkkaay yonent bay saa saam ngir ñu ñëw dëkk ci wet gi yonent bay saa saam yëg ko ne ah yéen waa banu salima dégg naa ne yéen a bëgg a toxu ñu ne ko waaw est-ce que yonent bay noonu la mu ne banu salima diyaarukum tuktabu azaarukum mooy des leen seen foofu jarul ngeen di toxu seen tànk yi ngeen di def ba ñëw ci jàkka ji loolu lépp dañ leen koy bindal yiw kon nag des leen foofu <laughs> Allahu akbar wa naktubu ma qaddamu wa atharahum borom bi nee na dañuy bind la ñu jiital lu baax doon ko def waaye seen trace yi ñu bàyyi ci kaw suuf seen dox waaye bañ faatoo trace yu baax yañ fa bàyyi dañ leen koy bindal boo fi bàyyee trace yu mbon tamit dañ la koy bindal <laughs> waaw waaw man zanna bil islami sunnatan hasana yakun lahu hein hein day am payam ah ak payu képp ku ko jëf ba yawmal qiyaam waaye boo fi defee lu mooy lu baax boo fi defee lu bon yakun alayhi wizru wa wizru man amila biha ila yawmal qiyaama bu nee na yaa fi indi lu bon loo xam ne yaa ko fi inauguré yaa ko créé ñu tuddelo ko sax <laughs> moo tax ñun du ñu xalaat wallahi nañuy xalaat suñu ginnaaw sa sa entre soixante ans soixante dix ans yi ci ñi bari ne ah <laughs> yonent way sa saam nee na umru ummati bayna sittina wa sab'in nee na sama dundu xeet ñi ci ëpp mooy moyenne bi entre soixante ans la ak soixante dix ans te yow soixante dix ans yi génn ci la nga mënul woon sa bopp dara am na lañ la doon yor génn ko ci loolu bu taxee ngay defi caay-caay doo doo xalaat sa ëllëg yow ah yow ma bés nga xam ne ngay sa borom wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah yow nu ngeen ragal bés boobu ak sax yow boo génnee àddina la bàyyi sa gannaaw way wu rafet lay doon wala wu ñaaw ndax kat wa zikruka ba'dal mawti umrun sani ñu lay tudd ci le baax ginnaaw ba nga faatoo ñu denc la ci suuf suul la beneenub dund la Seydina Ka'b ibn Malik kañ nañ ko denc mais nañ ko denc ñu ngi ay lan ay la mille quatre mais ba léegi ñu ngi waxtaane amul benn bés buy romb lu dul dañuy waxtaane Ka'b ibn Malik la wax <laughs> barki Yàlla maa la ko wax xamee si yonent bi alayhi salaam ni ñu ko jàng bil xudubi wal asaar ci à travers le monde moom mu bokk ci ñi ko rapporté tout le temps ñu naan Kaab ibn Maalik Anas ibn Maalik <laughs> Abdallah ibn Abbaas Umar ibn al-Khattaab waaw Abu Bakr as-Siddiq Ali ibn Abi Taalib Hamza ibn Abdul Muttalib la wax way <laughs> mel ni yow finalement boo leen dégg lu bari sax day mel nit ñoo xam la c'est que doo mën wax fee la dëkk bu dee ko dëkk Diourbel nga njaareem doo ne quartier bee la dëkk boo dëkkee Ndakaaru doo ne quartier bee boo dëkkee Thiès doo ne marché Moussante laa dajowoon ak moom non mais day mel ni koo xam da ngay dem ba ngay dugg ci affaire yi imprégné wu ci ba ku ñu wax am na image bu mu lay jox buñ ne Seydina Ali ibn Abi Talib même bu dee doo ne mas naa doo doo ne damaa gis photo ndax amul photo waaw <laughs> mais. ne yow bu ñu waxee am na image bu mu lay jox boo xam ne bokkul ak bu ñu nee Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu euh, image bi mu lay jox finalement da ngay mel ni da leen a xamoon day mel ni yow yow ñii leen a xam quoi suñ leen waxee du nekk lu lu étrange ci yow tellement da mel ni da duggante woon ak ñoom ndax ñooñ ñoo fi def lu baax. wa zikruka di la tudd ba'dal mawti ginnaaw bi nga faatoo ci lu baax. c'est une deuxième vie waaw waaw moo tax da ngay mujj sax foog ne bu dee nit ku xamul nii la te mu jàpp mais yéen kii ngeen di wax bopp ba léegi le temps ah qaala al imam al hafiz abu abdillah al bukhari am bu dee yow affaire yi ab ab ab ab nga ci xamoo ni nga ne mais kan mooy bukhari mais temps mu dégg ngeen naan bu al bukhari al bukhari mais ko denc bu lii ba léegi ñu ngi naan imaamul Buxaari imaamu Ahmad loolu moo am solo kon nañuy fàttaliku trace xam ne way wu rafet sa gannaaw moo gën way wu ñaaw mais contraire bi noonu la xoola Abu <laughs> yow koo xam ne fu ñu ko tuddee moo Abu Lahab la'anahu Allah <laughs> yàlla na ko yàlla rëbb alayhi min allahi maa yastahiqu bul bari laanahullah nag yow deel <laughs> waaw mais alayhi min allahi maa yastahiqu yow na këpp ci kawam tukkee ci yàlla li mu yeroo waaw ndax saay saay yu mag lañu woon waaw ñoo fi def lu yiis loo xam ne ñoom itam ba léegi seen waañ fi des ne ci lu bon wal iyaadu billah ku ne nag yaay naa ah, seetal yow ci ban façon nga bëgg a bokk min façon Abu Lahab yi nga bëgg bokk ah, yaay sànn wala dangaa bëgg bokk ci façon Seydina Ali yi radiyallahu anhu yaay tànn fa man sha'a falyu'min fa man sha'a falyakfur bu la soobee Abu Lahab a ngoog bu la soobee Seydina Ali a ngoog radiyallahu anhu yow yaay seet kon nag mu ngi noonu léegi Seydina Ka'b ibn Malik waaw Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zurara an Ka'b ibn Malik an ibn Ka'b ibn Malik an abi an abihi mu jëlee ji kon di Ka'b ibn Malik al Ansari le grand poète hmm, fekk woon Aqaba ji mu ne annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma zibaani jaa'i'aani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-maali wash-sharafi li diinihi haadaa hadiisun hasanun sahiih wa yurwaa haadhaa fi wa yurwaa fi haadhaa al-baabi an ibni umara an an-nabii sallallahu alayhi wa sallam wa laa yasihhu isnaaduhu imaamu Tirmidi bi mu indee xadis mu ne hada xadisun xasanun saxiix moom la imaamu Nawawi wax ci suuf ne wa qaala xadisun xasanun saxiix nee na xadis la bu baax waaye saxiix bu wér la mu nee nag xadis bii nag wa yurwa fii hada al baab ci buntu bii de am na lees di solo an ibnu Umar xadis mel nii jële ko ci ibnu Umar di Abdallah radiyallahu anhuma mu jële ci Yonent mi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wala yasihhu isnaaduhu waaye nag sanadam daa wérut wérul de loolu la imaamu abu isa daal di wax te kooku ki ko solo al imaam al bazzar mu ne foofu maa bitbaani ibnu umar daariyaani fi hadiratin yaqulaani wa yufsidaani bi adarra fiha min hubbi sharafi wa hubbi almaali fi diini almari almuslim mu ne gis nga nekkul ñaari till ñaari lu afame yu yu yoo xam ne dañoo xiif mën a daariyaani mën lore mën a nga dugal leen ci benn hangar benn mbaar moo xam ne ah, fa nga def ay jur ay ñoom xara ci ñoom bëy mu nekk fa di yàq di matt seen loos yi di sànni di rey di jàll gis ñu ni muy saccagé bi ni day mel ni wel aw wel wu dugg ci ci ci ci ci ci ci ci munu ganaar wala muus <laughs> di dagg bopp cuuci di teg rek dara xamu ko ci fii mu ne lan ciy lekk lu néew la waaye ñépp lay kutt seen lay dagg seen te dagg boo xam ne day xotti baat bi te di xotti di te di xotti di te gis nga ni mu mënee yàq hein mu ne gis nga nag ginu la mën a yàq bëgg gu nit di bëgg asharaf mooy aljaah ab dayoo waaw ak honneur waaw man maay deew waxu bil mal ak sopp gu muy sopp alal ni ñu gën a ñaar yi ci diineel mar al muslim ci diineel nit ki nga xam ne ab wa wamatu la gis nga bëgg alal bëgg ñu naan yaay diw ak tamit di war ne man maa tollu fii wat ñii c'est moi loolu li mu la mën a yàqal ci sa diine ñaari luuñu ñu sànni ci ab troupeau ñu ko yekk ka yàq ka ah, yu yu yu xiif lañu fay yàq li bëgg lii di yàq ci sa diine ko gën a garab allah tarbiyatu bil amsal gis nañ ko ci jotaay ci hadis bi ñu génn lim naan ah, ku ma sopp moom ñàkk ko gën a jege que ndox mi nga xam ne day jóge fële di wàcc jëm fa mu jëm nga jël image boobu gis nga ni muy gaawee ndox mi buy wàcc ni muy gaaw jóge ci montagne yi di dem ci xur yi fa mu war a taaju ni muy gaawee di déverser wu xoolal la Kilimanjaro <laughs> ah bu ndox yi wàcc les falaises de de de de Fuuta Joro Lac Victoria ni ndox mi di wàcce ñu leen gis noonu muy wàcce di ànd ci suuf ñàkk gina gaaw ki nga xam ne moo ma sopp man yonent bi alay salaam fii it ginnaaw lii kon lëkkaaleem nii na ko al imaam al xaafi al xaafizu Tirmidi solowe rahimahullah wax nañ la imaamu Ahmad ak beneen sëriñam imaam ad-Daarimi sëriñu imaam Muslim mais sëriñu imaam at-Tirmidi la gis nañ ko yaa ngi fàttale ku taxee ñu tudd fi turam ba robb defuma attention ci moom <laughs> après laa ne dañ ko ñëpp tudd benn jotaay beneen jotaay ñu tudd ko jàng bi ñu ñëwaat tudd ma ne ma ma ne la eh, eh attention fay kii kii xam nga kii mooy kan nii <laughs> mais kii mooy al-imaam ad-Daarimi sooy <laughs> huwa ad-Daarimi wallahi mooy sëriñu imaam Muslim sëriñ la woon tamit ci al-imaam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al jami' kon lëkkaale lii ak bunt bi mooy yeneen way sa dañuy mettre en garde ci yoo xamante ne nii dara du tax nga man ko lu dul nga dëddu àddina boo bëggee wér ñoŋal sa diine ci ñaari till yu muy sopp diine sopp alal xubbul maal kër sopp li nga xamante ne ni ak kër yee kër ci sa honneur sa sharaf gloire sama jaar sama bayre sama dayo yooyu ba moo tax ku la xaw wax lu ndaw sax boo amee doole na ko tël tëlëb yàqal ko ay mbiram ndax way te damaa yàpp ma wax way oh man lay jéem a rabe xanaa il ne me connaît pas gis nga dim lay yàq xam nga lu tax parce que en yooyu façon shirk gu ndaw la mooy ak rëy rëylu waaw aloj bu aaw sa na yow tee quelqu'un loolu nga la bëgg xubbu sarafil yóbbu waaw yow boo ñëwee ci bërëb sax gaa yi daal di di présenter gaa yi fàtte la nga met jóg ñu gis ko mu jóg ci kàddaraa dooru affaire yi waaxu di dem say naan ah waaw ñëw muy mer bi foog dem ndax lan tudduñu ko jàpp na ne dañuy tudd kilifa yi quand même dañ ko tudd lu tax ñu bañ koo tudd kon moom mu ngaa dem te képp ku ko invité te ci lii di ngeen xam <laughs> gis nga rëy rëy rëy li borom bi na al kibriya ridaa'i wal waaw ak rëy mooy sama mbubum kaw ak mag mooy sama mbubum suuf képp ku ma fi xëccoog lool dinaa la alal wala ubaay yi te du ma bàyyi xel ci liy xew après <laughs> waaw mu rëy rëy rëy la la lay yóbbu xobbu saraf yow foo nekk en fait da nga du mooy ab tawaadu doo xam mooy lan mooy wàcc sa bopp foo fekk sa waay pour dañ koo war a tudd quoi bu ñëwee ci conférence parce que jàpp na ne moom daa xam-xam wala dañ koo war a tudd wala mooy doomu diw léeg-léeg sax muy xaddamte ku def ngir bëgg gaa yi xool xam ne ah sëriñ ñëw la nekk nii ngir lan ngir rek ñu annoncé ko ci micro